safara lañ daa jaamu ne mooy seen yàlla xamuñ leer gis nañ safara leer rek ñu ne mooy yàlla ñu di ko jaamu seen safara sañ doon jaamu junne at muy tàkk mas dafay kere ba yonent juddoo sallallahu alayhi wa sallam la fay ba ne gamaj waaw ba mel ni ndox fa taawoon de ba yonent juddoo nag sallallahu alayhi ay kawte feeñ na bam juddoo leer la àndat àndut ak deret ba leer gi mu leeral na goxe àddina yëpp ba aminatu fa mu sukk ci makka di ko wasin mi ngi janoog taaxi room ya waaw ci réewi tubaab yi de ba mu juddoo dafa tisoo dina tisoo dal dina alhamdulilahi rabbil alamina waaw malaaka yi ndokkeel ko de waaw ba mu juddoo dafa dal di rot su jootal boromam waaw mel ni waa ju mag ju xam yàlla de na muy jaamoo yàlla ba mu juddoo moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dara ci mbindeef yi lu mooy asamaan waykat bi ne lu tax boobu muy xool asamaan waaw mbiram dafa fasoo kawe ku sa mbir fasoo kawe waaw doo xool lu mooy lu kawe de sa mbinde fii ñuy asamaan a ci gën a kawe de moo tax yonentu ba mu juddoo xoolu dara lu mooy waaw asamaan de yonentu boobu sallallahu alayhi wa sallam juddoo am nañu ko nampal yaayam nampal na ko aminatu waaw naka noonu suwaybatu nampal na ko mbayaalaab abi laab naka noona halimatu saadiya waaw nampal na ko de ay janq nampal nañ ko yoo xam ne ku ci nekk atikatu la tudd de moo tax muy wax na may doomi xaw atiki atikatu jànq yoo xam ne mosuñoo sëy wa

wa sallam génne ca lumb woo xam ne moo doon cëtëb saytaane ci moom ba mu juddoo ba mu amee ñenanti at la yaayam dee fekk na baayam moom deewoon na bañ ko ëmbee ba mu xam ñaari weer ba mu amee juróom ñaari at ba yaayam dee Abdul Mutalib maa ma xamee ko de ba mu amee juróom ñaari at nag Abdul Mutalib dee Abu Talib baayam bu ndaw xamee ko de sallallahu alayhi wa sallam ba ma xamee fukki at ñaar abdul taalib di dem saam ba nga xamee ne pare na pour dem saam mu ne yonent bi moom na fi des ku deme nii waa kenn du ko génnee réew de léegi tey noonu jotal ko lu ñu sib yonent sallallahu alayhi wa sallam taalib seet ko gis ko kontaanul dara mu ne ko lu la lu la dal da nga am loo naqari mu ne ko waaw mu ne ko ndax li ma bëgg a dem bàyyi la fii mu ne ko waaw mu ne ko boo nag kontaanal du ma tàggoog mu ko pareel ñu dem ba mu demee bañ demee ba nga xam ne dem nañ ci dëkk ba nga xam ne ci la Bahira bu nekk ñu wàcc ñu sippi seeni gëlëm ca penc ma de Bahira dal di yónnee ne ne ren gan ñu nekk ci penc mi invité naa leen añ nañ ñëw añ fi ci man de te bu kenn des ñoom ñëpp nañ ñëw ñu ñuy dem nag ne yonent bi toog fi yow wattul ñu suñ bagage yi moo ci gën di gone ñu daal di ñëw ñoom mag ñi ñëpp abi taalib seet eh, bahira seet seet seet ne leen waaw kenn desut ñu ne déedéet kenn desut mu ne laa budda am na ko def ñu ne ko daanaka kenn desut ndax suñ gone gu tuuti koo xam ne moo ñuy wattul suñu yére moom rek lañu fa bàyyi de mu ne dem leen xoo ko ñu xoo ko ba yonent bi ñëwee nag mu ne waaw kay fekk Bahira dafa seen niir wi di xeral yonent bi de te jàng na ci jëkk yi ne niir du xeral lu may yonent bi nga xam ne moo mooy ñëw ci mu ak jamono de moo tax mu invité leen naa ko def nag ba yonent ñëwee nag mu sob leen a leer nag ba nga xamee ne lekk nañ ba noppi bay bëgg a dellu mu ne xale bi ana ko ko ci jur ne xam naa ne baayam dundul kii xelul baayam di dund de ana ko ko Abu Talib ne man mu deey ko ne ko ñëwal mu ñëw mu ne ko xale bi bul dem ak moom delloo ko mu ñibbi makka yahudi yi xam nañ meloom te yahudi yi ñu xañaan lañ buñ gisee ne yonent gi génn na bani israil mi ngi dem ci beneen weneen xeet danañ jéem a sàkk pexe muñ lore yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tax na ba wàññil sa doom ji mu ñibbi de abi taalib ne ko dégg naa li nga wax noonu juróomi yow dal dina jaleñ ci bahira la rango seeni jaasi mu ne leen fu ngeen jëm ñu ne ko yonent bi nga xam ne moo def ci yonent yi te xaram lay juddoo bés ci tey moos dana hendu ci dëkk bii de moom la ñuy seet bëgg suñ ko gisee rek rey ko mu ne leen ma laaj leen jëkk su fekkee ni yàlla namm na moo fu waa jii dana dund ba nekk yonent da ngeen ko mën a rey li yàlla na ma bañ a mu ah ñu ne déedéet mu ne su fekkee nag duut ni moo fa sax doo yonent bi su ngeen reyee doomu jaamur tooñ ngeen bàyyi leen jaamur dem leen ñu daal di wàññeeku ñoom yahud ya mu ne abi taalib lii daal a waxoon wàññeeku nag sa doom ji mu wàññeeku moom yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu xamee fukki at ak juróom-ñaar fekke na xilful fulool dañoo mbooloo mu géñoo dañuy dindi tooñ képp kuñ tooñati rek ñoom danañ ko faj fekke na ko bokkoon na ca ba nga xamee ne am na fanweeri at am na ñaar fukki at juróom ca lañ ko may nday xadijatu jabaram def ba ma amee fanweeri at la Quraysh tabax kaaba gi ak ci caajar la soot nag ñu xëccoo ku koy teg ci palaasam bi ñu ñu xëccoo ko bay xeexante gàdduwante jaasi ñu ne kenn du ko teg saw xaskan féete kaw ba faw ñu ba nga xamee ne bay nañ ko wax ay fan des na ñu ne nañ d'accord ci ne waa baabu salaam bi ku fi jëkk ñëw rek nañ ko jox ajaru la soob xam ne kooku la ko yàlla tegloo rek yonente jëkk faa ñëw nag ñu daal di ne tànnal nañ yàlla tànnal ñu lamin te moom mooy ki nga xam ne ñun ñëpp gëdëm nañ ko far de ñu ñëw ne ko ñëwal ajaru la soob bii dañ ne geño boo xam ne ñoo ko teg ci palaasam bi daañ seete kaw ba faw mboobu ba tey moom la ñu xëccoo xaw nañ ci rarante bi taxaw na ngir loolu léegi nag waaw dañoo tànn lool yow la ñu yàlla tànnal teg ko yow ci palaasam bi yooyu gëdëm nañ yonent ne waaye man danaa def lu gëdëm loo ñëpp daal ne indi leen ma maraan ñu indi maraan mu rëy mu lal ko waaw teg xajal na soot ca digg ba ne askan yëpp nañ ci jàpp ñëpp jàpp ca de waaw yëkkati ba nga xam ne ko ca ba nag yonent tabax ko nag waaw naa ko def mu ne xatte na loo xam ne gëdëm loo na ñëpp de ba nga xamee ne am na ñaar fukki at ak juróom laa amee ci la dencoon xadijatu fekk na na muy denc xadijatu xadijatu makka moo ci ëppoon xalal mboolem jaaykat yëpp moom lañ daa jaayali bu traite jotee kuy wut liggéey rek ci xadijatu ngay dem mu jax la waaw nga dem saam de waaw traite ñëw rek leen moom mu fay la de naa ko def waaw bani xaasim nag booltoo bajjani yonent ni rek ay bay taxam ne Muhammad mat naa am ñu ne waaye kër gi dara neewu ci ci xalal duñ ko mën a wutale de ñu ne na def ni moromam dem ci xadijatu mu jox ko njaay rek mu dem jaay si ñibbisee lu mu jaam rek ñu takkal ko jabar de ñu ne ko demal ci xadijatu mu jox lam jaay de fekk na xadijatu moom it mi ngi fuulu yonent bi ndax dafa mas a gént weer daanu ci makka daanu ci néegam daanu ci pekkam penkam de mu laaj ko war a xatam nawfal mu ne ko su gént gi dëggoo yonent bi ñëw ci mu ak jamono mooy dafa jëkkër de moo taxoon mu bàyyi xelam ci loolu ba mu déggee ñuy melal melo yi waaw yonent bi nag sallallahu mu muy wut ñu ko ko ko xañ ko rek di ko wax li ñu xam ci moom ci ko de waaw gannaaw ga nag yéen defar ñëw ne ko dama nga jox moom njaay ma ma traité de mu daal di ko faral nag daal di ko génneel marchandise mu doy boole koog jaamam bu ñuy wax may traité de yoonu ñaareelam dem saam ngoog mu dem saam nag naa ko def nag traité am na fa ñaari weer guddi waaw ñibbisi waaw may faratu nag mënoon naa bind ko boole naa la ak lépp loo gis ci moom rek nanga ma ko bind de may faral su ne suba gañ xëye maka di dem di dem di dem di dem ba digg njoloo jot waaw réew yi jaas fu néew ker la waaw ñu gis garab ak garab boo xam ne am na ker buñ gisaa garab goo am dañ koy jëkkante de waaw naa ko def xaafila bi yëpp ñëw sippi garab ga nga xam ne am na ker yonent moom moo féete woon gannaaw mu ak si fekk ker gi fees de waaw mu hut hut bu ko xajal waaw ba mu dugg ci ker gi kenn xajalu ko de mu dem toog ca naajoo de ba mu demee toog ca naajoo cargale ña leen wajjëfal nit ñi ñëw fekk si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw sam toog de may saratu bind ko waaw xadijatu de bañ demee may saratu ne ne bu ñeen doo jaay ba ngoon jot bu ñu xëyee rek fekk marchandise bi mel nañ ko takke woon ba jóg makka de waaw ba nga xam ne am na ñaar weer ak ñaar fukki guddi de waaw ñu ñibbisi nag waaw xadijatu ba muy ñibbisi dafa xoo waa makka yépp ñii teeru yonent bi di waaw takk ay drapeau ñëpp rang ci mbedd yi waaw teeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jébbale am yaayam le waaw dem nag toog seen kër diit bu yàgg ba janam yi ne ko demal ci xadijatu mu fay la mu ñëw baag si ci xadijatu rus koo wax ne fay ma moom mu delluwaat ceele sañu ne ko mu dellu seeti yoonu ñaareel rus koo ne fay mu delluwaat ñetteel mu ñëw xadijatu ne ko lan la waaw mu taxawoon ko gannaaw ne ko sama mbokk yi ñoo ma yebal ci yow ñu ne nga fay ma mu ne ko ma lay defee fay gi mu ne ko dañoo wax ne dañ maa bëgg a wutal jabar de mu ne ko waaw defe nga ne ndax tere ci benn yoon rek lañ cay am ñu mën a caa takk jabar samp kër ah mu ne ko sama mbokk loolu lañ ma wax mu ne ko boo demee ne leen gis naa jigéen joo xam ne jigéen ju rafet la te itam jigéen ju rëy la ku askanu te ku bëri xalal la leen rek day moom la xaw a sikk mooy xaw naa mage ci xet jigéen jooju day soo ko bëggee man danaa la ko labatal te bon dana la jàppandi de mu ne ma dem wax loolu samay mbokk ba mu ñëwee wax ko ay mbokkam ñu daal di ñëwaat si Xadijatu xuloo ne ko mbaa du saaral jeela jooy ba ngay wax Muhammad naa ko ma wutal la jabar ji mag lu muy defee jabari màggat mu ne leen déedéet du loolu de man day sama bopp laa koy gaaral man day bu ma bëggee rek danaa sëy ak moom de fekk na nag bani Haasim ñoom dañuy ngéeju am jabar ji bokk ci bani Maxsum de te xadijatu ci bani maxsum la bokk bokk yonent bi yëpp ñoom dal di nangu kontaan loo ne ko kay mooy hurusu Quraysh ah mbokki xadijatu itam ñëpp nangu lu may baaram baaram moom ne mukk du ca dal de naa ko def xadijatu dal nandal baaram sangara booba sangara xaraamagut mu naan ba mandi mu dal di ko dogal mbubb solal ko ne ko waaw Muhammad mii ne daf ma bëgg loo ci wax mu ne ko may naa la ko ah mu ne ko bindal mu bind signé Xadijatu denc kayitam de dal di yónnee ca abi abi Taalib ne ko ñëwal yaag ñi labati rek abi Taalib dal di ñëw mu ne ñii li ñuy dox mu ne ko dañuy ñëw takk si rek Muhammad leen yónni mu ne déedéet man noonu naa duma ko may sama doom de mu wan ko mbindam ne ko lii yaa ko bind signé soo waxee leneen lu wuuteeg lii nag yaaram dañ lay wax ne da ngaa dof rek de te gisoo mbubb mi nga sol Muhammad solal na la mbubb yow nangoon nga de Muhammad solal na la mbubb mi nga xam ne ñu daf koy solal gorom ah mu ne baax na bon nangu naa de ñu takkal Xadijatu yonent bi nag sallallahu wa sallam ci la Abu Taalib xutba xutbaam nga ne ñun ñu ngi bokk ci sëti Maadi ibnu Adnaan waaw ci cosaanal Mudar gannaaw loolu Muhammad mile buñ ko peese peese woon ak mboolem góor yi àddina moo leen lëng ci ngëneel di lee ku néew xalal la sax mi ngi labat xadijatu bintu xuwaylid de ñu daal di ko takkal nag sallallahu alayhi wa mu same ko ñaar fukki tëngi gëléem wala ñaar fukki dollar wurus xadijatu nag daldi di loj lu bari ci ay gëléem dal di def waa ceytu ga de dal di invité waa Makka yëpp jëbéeram yi mu solal leen ay yére ñi tëgg di tëj di xàkk yonent bi na ko ndax lii yaay na mu ne lii day yaay yéen seen mos bi dara new ci tëcc de baaxul waaye yéen seen seen wàññiwul dara moo tax ba tey tëgg ndënd ak fa dagan ci céet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal di sey xadijatu nag booba xadijatu ñeneen fukki at la am yonent am ñaar fukki at ak juróom mage na ko fukki at ak juróom te xaaday jigéen yi makka Quraysh ku ca xasam laq ñeen fukki at dootoo am doom le waaye terewut Xadijatu moom yàlla may na ko ngir ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo jub Xaasim taawab yonent sallallahu alayhi wa sallam moo jub Abdoulaye moo jut Zeynaba moo jut Ruqayatu moo jut Ummu Kulsum moo jut itam Fatimatu sangab jigéen ñi de nag mooy mag ci doom yi jigéen yi Xaasim mooy mag ci doom yi góor yi ñoom ñaar nag wuute nañ ci ku ci mag Abdoulaye moomu nag moom la ñuy wax tayib di ko wax taayir moo tax ñi géej wut ci seer dañoo def tayib ak taayir muy ñaari nit moo tax ñuy defal ñuy wax ne yonent am na juróom-ñetti doom te yonent juróom-ñaari doom rek la am mooy taawam bu góor Abdoulaye nag mooy Tayyib mooy Taahir ndax moom la yonent jur gannaaw buñ ko yónnee moo tax ñu doon ko dàkkantale Tayyib di ko dàkkantale Taahir de ñoom ñaar benn la ñaari tuddi benn nit la de ak Ibrahima mi mu jël ak ñetti doom yu góor yooyu la am de ak Zeynabu Ruqayatoog Ummu Kulsoom ak Fatimatu de ñeenti doom yu jigéen yooyu la am amma doomam yi góor ñoom kenn dundu ci ku ci nekk boo amee fukki weer ak juróom benn fukki weer ak juróom ñaar ñoom ñëpp foofu lañ deede lu tax yonante yi mujj ak yonante yi te suñ dundoon rek am ci ko do yonante de ba nga xamee loolu am na nag Zeynabu ay ngirta yonante daal ci doomam yu jigéen la génnee Zeynabu mu may ko Abul Aasi moo jut Aliyu ibn Abil Aasi nga xam ne kera kera fatu Makka moom la yonante togg ci gileemam xal baaw de moo jiitu tu umaamatu umaamatu moomu Seydina Ali ibn Abi Talib moo ko jël gannaaw bu nday Fatimatu génne àddina de daga ñu daga ñoo na boole waaye ba Fatimatu génne àddina nag umaamatu Seydina Ali jël na ko de mu remplacé tantam ba nga xamee ne loolu am na ruqayatu yonent Seydina Osman la ko may ba matee sëy mu génn àddina kera ba ñuy yónni ñibbi jóge ca xare Badar booba la ñuy gunge Ruqayatu ñu di ko suuli de bam dee yonent dal di ko mayaat Ummu Kulsoom rakam Ummu Kulsoom itam dee ñoom ñaar ñëpp amuñ doom ak Seydina Osmaan Ruqayatu amoon na biit bu matut pér waaw mu tudde ko Abdoulaye moom lañ koy dakkentale abu abdullahi abu hamrin mooy kunyaam bu gën a siiw waaye abu abdullahi ko gënal ci kunyaam yëpp ndax li nga xam ne abdullahi doomi ruqayatu doomi yonent la def sallallahu alayhi wa sallam umu kulsum moom amul doom ba mu dee yonent ne su ma amoon téeméeri doom yu jigéen ñoom ñëpp danaa leen may Ousmane ku ci dee ma ma teg ci ka ca des ku ci dee ma teg ci ka ca des ba ba téeméeri doom yi jeex de moo tax sidina Ousmane ñu di ko wax soo nuuree amul benn góor bu mas denc ñaari doomi yonent waaw lu mooy sidina Usmaan ibn Affaan def Fatimatu nag ba mu matee sëy sidina Abubakar ñëw ñaan ko de yonent ne maa ngi nekk ndigalal yàlla ci Fatimatu de yàlla ma ci dara mu dem ci sidina Omar ne ko nañ dem ma ñaanal la ko ñëw ne ko may ko Omar mu ne maa ngi xaar ndigalal yàlla ci yonent ci ci Fatimatu de ñu dem ca Seydina Ali ne ko nañ dem ñu ñaanal la ko de